al-Maqdissî rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaami alayhi afdalu salaati wa salaam kitaabul jihaad an abdillahi bni abi awfa radi allahu taala anhu anna rasula allahi sala allahu alayhi wasallama fi ba'di ayyaamihi allati laqiya fiha al-aduw fi ba'di ayyaamihi allati laqiya fiha al-aduwwa intadhara hatta idha maalat ash-shamsu qaama fihim faqaala yaa ayyuha nnaasu laa tatamannaw liqaa al-aduw wasalu llaha al-caafiya fa idaa laqiitumuuhum fasbiruu wa'lamuu anna al-jannata taxta dilaali s-suyuuf summa qaala nnabiyyu sallallahu alayhi wa sallam allahumma munzila al-kitaab wa mujriya s-saxaab wa haazima al-ahzaab ihzimhum wansurnaa alayhim al-imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy indi kon téere bu bees ginnaaw bi nga xam ne lañ jeexal kitaabul libaas téere bi jëmoon ci colka yi muy indi téere numéro 19 muy li nga xamante ne téere bii mooy téere eh, eh, eh, fukk ak juróom ñeenteelu téere bi mu ne kitaabul jihaad téereb jihaad waaw di xare ci yoonu yàlla tabaaraka wa taala xadis bi mu ciy njëkkandi mooy xadis numéro 404 ñeenti téeméer ak ñeent mu ne an Abdillah ibn Abi Awfa mu ngi koy jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy Abdallah di doomi Abi Awfa radiyallahu anhu anna rasulallahi gëne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam fi ba'di ayyaamihi ci lenn ci xaren yi voilà buñ new waxoon naa la ayyaam bu ko araab yi waxee yawmu wa yawma Hunayn comme bu alquran waxee lool wa yawma Xaybar tekkul ab bés boo xam ne waa bés boo xam ne ba bañ foofu la ca Hunayn wala bésu noonu rek non mooy xare voilà fii ba'd ci lenn ayyaamihi ci bésam yi mooy ci bés yi nga xam ne da cee xare xare yi nga xam ne allati yi nga xam ne laqiya fiha al-adu joge na ca biir ca xareem yoo yële ci benn ci xareem yooyu nga xam ne ci la dajeeg noonam yi intadara dafa xaar voilà dafa xaar hatta ba ni nga xamante ne ni ila malati shams ba ni jant bi di jénge xaama fii ci la taxawee ci seen biir mooy ba zawaalu shamsi am ba jant bi jeng léegi nag ci la daar fa taxaw ci seen biir ñoom saxaaba ya radiyallahu anhum fa qaal mu xutba leen ne leen yaa ayyuhan naas ne éeyéen eh nit ñi la tatamannaw ngallawaay bu leen nekk di mëbët bu leen mëbët mukk liqaa al adu dajeeg seenum noon naan ah man daal maa ngi mëbët borom bi boole ma dajale baak noon yi déedéet mu ne lool bu leen ko def de wasalullaha al aafiya dee leen allah borom bi azza wa jalla ko ñaan al aafiya mooy amuk jàmm ci jaamu gi nga xam ne jaamu yàlla gi mu leen suñ sërëlin lu mu leen teg dundin lu mu leen teg ñaan leen borom bi defal leen ci ngeen man koo defe moom ni muy ko xaare ci yéen te lépp nekk ci jàmm léegi kon ñaan leen ko alaafiya fa ida laqiitum fa ida laqitumuhum bu borom bi nag defee ngeen dajeek noon yi nag bu boobaa nag waaw fasbiru na ngeen muñ wa'lamu ta na ngeen xam anna na naka aljana tahta zilaali suyuf mu ngi ci ronu li nga xam ne mooy seen jaas yi mooy pay gañ leen di pay lay waral ngeen am aljana mooy ngeen muñ bu boobaa xare te borom bi tabaraka wa taala tax mu ngi kon ci li nga xam ne ronu keru li nga xamante ne mooy jaasi yi summa qaala annabi mu nekk ma ginnaaw gi qaala mu wax annabi yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne allahumma muy ñaan boroomam di dagaan laata muy tàmbale xare yi mu ne allahumma mooy xutba nit saxaabaam yi ba pare daal di dagaan boroomam ñu door a tàmbale xare yi mu ne allahumma e yow sama boroom munzilal kitaab yow mi nga xam ne yaay aji wàcc téere bi di alquran wa mujriya saxaab yow mi nga xam ne yaay aji dawal yi nga xam ne mooy niir yi di nuages yi wa hazimal ahzab yow allahumma sama boroom mi nga xamante ne nii yow yaay aji buum ñi nga xamante ne ñooy coalition yi coalisés yi ñi nga xam ne dañoo mànkoo nekk benn ngir fay l'islam yow mi nga xamante ne yaa leen boobu comme keroog bésub ahzab Abu Sufyan ak waa ña nga xam ne Ghatafan ak ak yahuud yi jóge woon Xaybar ak ñi nga xam ne ci arab yi mooy bañ l'islam ak dee woon ci seen xol yi yow mi xam ne yaa leen képp koo xam ne ba àddina bi tukki dañuy mànkoo di coaliser ngir fay l'islam yow mi nga xam ne wa hazimal ahzab yow yaay mi nga xam moo tax mooy hazimal ahzab day du deñ borom bi di taxaw di ko def di daal di nërmeel di daal di nërmeel al ahzab ak ñiy coaliser contre diineen gi maa ngi lay ñaan man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam isimhum yal na nga leen boom wansurna alayhim te nga dimbaluñu ci seen kaw ñoom noon yi muy wax kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullah ci xadis bi ci tegu di xadis numéro quatre cent cinq muy ñeenti té ñeenti téeméer ak juróom mu ne an Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ribaatu yawmin fi sabilillahi xayrun mina ad-dunya wa ma alayha wa mawdi'u sawti ahadikum minal jannati xayrun minad dunya wa maa 'alayhaa wa rawhatu yaruuhuhaa al-'abdu fii sabiilillaahi awil ghadwati xayrun minad dunya wa maa 'alayhaa kon al-imaamu Abdul Ghani rahimahullaahu ta'aalaa mu naan Sahl mu ngi jële ci saxaaba bu ñu naan Sahl ibn di doomi Sa'din di doomu ku ñuy wax Sa'd as-Sa'idi yu ko joowoon ca waa ahlul madina waa banu Sa'id ñooñu Sa'idi radiyallahu ta'ala anhum anna rasulallahi kene ndawal yàlla li la sallallahu alayhi wa sallam <coughs> qaala neena yonent bi alayhi salatu wassalam de neena mu ne ah ribaatu yawmin mooy ak takku ba dëgër nekk ci frontières yi nekk fa nga xamante ne nii fa la bëgg nga ne fa ngir xare ngir défendre li nga xamante ne mooy diine yàlla ji mooy kalimatullahi baatu yàlla bii nekk foofu fële la koy jëmmal takk fas yi waaye takk lépp loo xam ne dañ koo soxla takk ba dëgër ngir mën a faire face nekk ñi nga xamante ne ñooy jàmmaarloog noon yi mu ne loolu de def ko benn bés rek yawmin fi sabilillah takku ba dëgër ngir loo lële takk fas ya bu doon tay char de combat yeeg avion yeeg defar yooyu ba pare waajal sa bopp munition yeeg taxaw fa ñu la soxlaa ca toolub xare ba wala fa nga xam ne fa la soxla diine bi soxla ñu ne fa ngir daal di xare mu ne benn képp nit ki def loolu yow min benn bis fii sabilillah li nga xamante ne nii mooy ci yoonu borom bi tabaraka wa taala loolu de moom xayrun moo gën ah min ad-dunya moo gën addina wa ma alayha ak lu nekk ci biir addina ak ci kaw mooy lépp lu nekk ci biir addina looloo ko gën mu ne wa mawdi'u sawtin tanag gis nga teguwaayu yar yar yar ahadikum kenn teguwaayu yaru kenn minal janna fa aljana xayrun moo gën min ad ci àddina bu jege gii da doyadi wa ma alayha ak lépp lu nekk ci kaw wala lépp lu nekk ci biiram loolu mooy lan mawdi'u sawt arab yi ñoom dañu tàmmoon bu ñu mësoon a yëg gëléem ba dem bay war a wàcc fenn dañ doon sànni seen wu yat fi nga xam ne fa lañ war a dal léegi nag door a wàcc loolu la naan nag mawdu' mooy wàccuwaayu kenn fa ngeen di teg seen yat ngir bëgg fa bu ngi seen yar yi ngeen di dàq seen gëléem yéeg yooyu bu ngeen waree fa ngeen koy teg ngir war ne fii ngeen di wàcc loolu da leen wan ne fa ngeen koy teg bërëb ba ngeen di teg seen wu yat ah seen wu yar ahadikum kenn ci yéen min aljanna ca aljana mooy wàcc waayu kenn ci yéen ca aljana xayrun moo gën min ad-dunya ci àddina wa lu nekk ci biiram ci kawam mu ne war rawxataa te li nga xamante ne nii mooy ah, ah, ah, mooy euh, euh, jóg ci waa ji di jóg ndax ar mooy euh, diggante nit bu dee dafa tàmbalee bu bu bi bu jant lool mooy ar mooy dox gi nga xam ne moom la nit kiy jox mooy waxtu bu jant bi jengee ba ni bëccëg gi di jeex ba ni jour bi journée bi di jeexe bi di jeexe ba ni jour bi di jeexe mooy bu jant bi jengee mooy tisbaar ba ni nga xam ne ci la jour bi jeexe loolu mooy ar rawxa mu ne benn rek nga xam ne nit ki di ciy jóg bi ci dox mu ne benn ci loolu war rawxa li nga xamante ne mooy kon takk ko nit ki di takk di dem ngir voyage yi daaye dem nag mooy ci lan ci xare ji fii sabi al yaruuxuha nga xam ne dina ko xëy daal di dem mooy xëy bi mooy mooy bi ci tegu mooy radwa bii mooy ngontu voilà mais ngont bi mooy bu tisbaar jotee ba jant bi jéng boo bële jamono jooj ba ni wax ba ni bés bi di jeexe mu ne lu mel noonu le nga xam ne yaruuxuha dina ko takk ngir dox ko al abdu jaam bi fii sabilillahi ci yoonu yàlla aw awil radwa wala ab xëy nga xamante ne nii xëy mooy lan xëy mooy boo xamante ne nii jant bi day dóor a génn ba ni nga xamante mooy mooy bu jant bi dóor a génn moom la wolof naan xëy rek mooy dox gi ngay dox ci njaal beenu bés bi journée bi ba ni nga xamante ne ci lay agsi ci njolloor wala ba bay agsi ci jant bi bu nekk laata muy jéng loolu balaa zawal diggante boobu bu jant bi xëyee ba ni ni àgg ca zawal ba muy waaj àgg ci zawal lool mooy alxadwa mooy am xëy kon nag mu ne xayrun lool de moo gën min ad-dunya jaam di di ko def xayrun moo gën min ad-dunya ci àddina ku jege jiita a di wa ma alayha ak lépp lu nekk ci kawam kon al imaamu Abdul Ghani ibn Abdil Wahid rahimahullahu taala muy wax ci xadis bi nga xam ne moo ci tegu de xadis numéro quatre cent six ñeenti téeméer ak juróom benn mu naan Abi Hurayrata radiyallahu taala anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala intadaba Allahu azza wa jalla wa li Muslimin rahimahullah tadammana allahu liman xaraja fi sabilihi laa yuxrijuhu illaa jihaadun fi sabilii wa iimaanun bi wa tasdiiqu rasuuli fa huwa alayya daaminun an udxilahu aljannata aw arjicahu ilaa maskanihi alladii xaraja minhu naa'ilan maa naala min ajrin aw ganiimatin kon alimaamu Abdul Ghani rahimahu allahu taala mu naan Abii Hurayra mu ngi jële xadis bi ci saydina abu hurayra radiyallahu taala anhu an innabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala kaana neena intadaba Allah intadaba mooy chargé wu na borom bi nga xamante ne nii moom la dara warul mooy fi nga xam ne moo ne maa chargé wu jël li nga xamante ne mooy li nga xamante ne garantie moo tax allahu ko mooy borom bi azza wa jal wali muslim mu ne boo demee nag ci sahihu imaamu muslim rahimahullah nii leen bee bi dane tadammana Allah borom bi de garantie prendre na charge de garantie na allahu borom bi azza wa jal liman ñeel ki nga xamante ne nii xaraja dafa génn fii sabilihi ci yoonam mooy dañoo woote jihaad yoo xam ne yàllaa tax mu génn dem laa yuxrijuhu dara génnewu ko illaa lu dul jihaadun mooy jihaad rayante fii sabilihi ci sama wa imaanum bi ak gëmma wa tasdiqu rasuli ak dëggal gi nga xam ne moom la dëggal sama ndaw bi nga xam ne moom laa leen yebal ba tax mu am gëm yàlla gi ba tax man li may gëm li ma leen di wax ñu man koo gëm xam ne man dong la ñu war a jaamu te man dong maay gi nga xam ne maa war a tëralay atte te man dong la sama dundin gi ma leen teg ci lañ ci war a nekk ñoom ci man dong waru koo bokkaale kenn fa huwa waa ji def loolu de génn ngir lii lépp fa huwa waajoo jële alayya ci man borom bi tabaraka wa taala daaminun garanti naa an udxilahu aljanna kene dinaa ko dugal aljana aw wala boog arji'ahu na def mu dellu ila maskanihi ci li nga xamante ne nii mooy dëkk waayam alladhi ba nga xam ne xaraja minhu fa la génne woon ngir dem jihaad yi naa bu ba jóge nag ca jihaad ja naa mu nekk koo xam ne aja jote la maa la xam ne naa la moom la jote min ajrin ci li nga xamante ne nii mooy pay aw ganima wala li nga xam ne am mangam bi ne de guerre soit borom bi def ba mu demee ngir yàlla ñu faat ko foofu fële borom bi garantir ko aljana wala rek mu delloo ko mooy mu mu mu delloo ko fa mu jóge woon léegi nag bu fay génn moo xam dañ ne ci biti ni dañ leen a gañe mooy am na lu ko borom bi dencal lu rëy min ajrin ci li nga xam ne mooy pay le fait moom mu daal di te gisoon nañ benn reen hadis bii ñu génnoon ribaatu yawmin fi sabilillah xayrun min ad-dunya wa ma alayha daal di takk laxat dem ci yoonu yàlla xare ji benn kese benn bés moo gën àddina ak li nga xam ne moo nekk ci kawam ak li ci biiram kon nag mu ngi noon borom bi garantil ko bu delloo këram mooy mu dellu naa ilan moo nekk ak i jot maa la nga xam ne naa la min ajrin ci pay aw ganima mooy bu dee ne dañ leen a gañe ci biti nii mooy am na payam gi garanti naa ko wala bu dee ne ñoom ñoo gañe non seulement dina am pay waaye dina am li nga xamante ne nii mooy ganima mooy am koom léegi rahimahullahu taala muy wax li nga xam ne xadis bi ci tegu di xadis numéro quatre cent sept ñeenti téeméer ak juróom ñaar mu ne wali muslimin rahimahullahu taala masalul mujahidi fi sabilillahi wallahu a'lamu biman yujahidu fi sabilillahi kamasali saa'imi alqaa'im wa tawakkala allahu lil mujahidi fi sabilihi bi an tawaffahu an yudxilahu aljanna aw yarji'ahu saliman ma'a ajrin aw ghanima kon al imaamu Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid mu ne ci xadis bi mu ne wali muslim mooy même xadis bi la ba léegi ah mooy moo tax ba léegi Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne wali muslim ñeel na imaamu muslim rahimahullahu ta'ala mu ne yonent mi alayhi salaam kon mooy nee na masalul mujaahidi ki nga xamante ne nii mooy jihaad mooy ki nga xamante ne mooy xare fi sabilillahi ci yoonu borom bi tabaaraka wa taala kookale le misaalam ah wallahu mu def jumla i'tiradiya loo xamante ne nii mooy da ko dugal ngir leeral benn mbir mu ne wallahu da borom bi tabaaraka wa taala alamu mooy ci xam dëgg-dëgg bi man ki nga xamante ne nii yujaahidu mooy jihaad fi sabilillahi ci yoonam ah voilà mooy mbiri du ne waa ji génn na rek kii ñu naan waa ji allez martyr martyr martyr ah non non non non bi moo xam dëgg dëgg dëgg dëgg ana kan ci ñiy wax ñoom ñépp ak ñi koy wootewu ak ña nga xam ne sax nekk na ci dëgg ci ñoom borom bi moo xam dëgg dëgg dëgg kan moo jihaad ci yoonam mooy léegi nag mu ne kon nag misaalam jihaadkat bi ci yoonu yàlla kamasali saim day mel ni aji woor alqaa'im moom fa moom ba mu nekk jaar moom moo ki ki nekk di woor ñooyam même bu dee ne juste bés woorul ndax di dem ci xare ñàkk a woor moo gën ngir mën a gën a dëgërlu waaye waaye malgré lool kamasali saa'imi day mel ni aji woor alqaa'im mel ni waa ji nga xam ne dafa taxaw di julli guddi di naafilaal borom bi azza wa yool yooyu yëpp da koy am wa tawakkal allah mu ne nag boroom bi tabaaraka wa taala li nga xamante ne nii moom la dar waru tawakkala moom moo wàkkirlu allahu daal di prendre en charge ne lii daal moo ko garanti lil mujaahidi ñeel ki nga xamante ne nii mooy jihaad fi sabilihi ci yoonam bi an tawaffahu que bu dee da koo faat daa dem ca xare ba mu def mu faatu fa ay yudxilahul janna que ne moom borom bi tabaaraka wa moom de dina ko dugal fi nga xamante ne nii mooy aljana de léegi aw walla boo boog yarjaahu mu def mu dellu saaliman nekk koo xamante ne ku mucc lay doon maa ajrin mooy ca këram wala fa mu dëkk maa ajrin ànd ak pay aw ganima wala mu am li nga xam ne mooy màng mooy bu dee dañoo gaña bu dee dañ leen a gaña leeraloon nañ ko ci li nga xam ne mooy hadis bi jiitu woon mu ne nag al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci hadis bi nga xam ne moo ci tegu di hadis numéro quatre cent huit ñeenti téeméer ak juróom-ñett mu ne wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma min makluumin yuklamu fi sabiilillahi illaa jaa'a yawmal qiyaamati wa kalmuhu yadma wa kalmuhu yadma al-lawnu lawnu dam war-riihu riihu misk kon alimamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ne wa anhu ci hadis bi wa anhu mooy hadis bi it mu ngi koy jële ci ki mu ko jële woon léegi muy sayyidina wa mawlana Abu Hurayra radiyallahu taala anhu wa arda mu ne ah mu ne xannahu qaala qaamena qaala wax na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne nawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam de neena ma min maklum amul kenn koo xam ne dañ koo gaañ daal di koy blessé mu am blessure boo xam ne bu metti la bay ba deret jee génn nga xam ne yukk la mu daal di nees koy blessé daal di koy gaañ dee koo kële lu dul ne waajoo jële fii sabilillah waaye nag a ah blessé gañ ko blessé gaañ gañ ko gaañ fii sabilillah ci yoonu yàlla la woon de illaa lu dul ne waajoo jële moom day ñëw illaa illaa jaa yawmal qiyaama lu dul ne bésub taxawaay ba moom day présenté day présenté wu daal di ñëw daal di agsi fi nga xamante ne ci kanamu boroomam wa kalmuhu yadma te li nga xamante ne nii mooy ngaañam boo bële nga xam ne dañ koo gaañ ba li nga xamante ne nii ci la deret ji feeñ mu génn mu ne gis nga nag loolee dereejam doo jële mooy ngaañam boo bële yadma day continuer deret ji di ci génn voilà muy loo xamante ne day dereetal de yàllaw nu boo gisee nag deret ja mu ne géew gisee na ngay gis ne li nga xamante ne nii mooy deret ji couleur bi moom lu mu yor law nu dem mooy mooy ne daa yor li nga xam ne couleuru deret la mooy day xonq nga gis ko mu xonq ndeysaan ah nga koy yërëm naan ay waaye ndeysaan waa jii de waaye nag war riix waaye xetuk deret joo jële ngay gis bu dee ne couleuru deret bi ñu xam la yor mooy bu xonq waaye war riix waaye li nga xamante ne mooy xet ga riixu misk day nekk li nga xamante ne nii xetu misk muy li nga xamante ne nii mooy gëtt gu am solo boo gële a nekk bi gën a màgg gën baax muy parfum bu baax boo bële di misk moom lay dégager moom looy xeeñ moom mooy xet gi nga xamante ne nii moom moo ciy génn kon allahu akbar kon nag mu ngi noonu le al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci xadis bi nga xamante ne nii moom moo ci tegu muy xadis numéro quatre cent neuf ñeenti téeméer ak juróom-ñeent mu ne an abi ayyub al-ansari radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun khayrun mimma tala'at alayhi ash-shamsu wa gharabat qaala al-musannif akhrajahu muslim rahmatullahi alayhima alimamu Abdul Ghani rahimahullahu taala mu ne an abi Ayyub hadis bii mu ne mu ngi koy jële ci bàyyi Ayyub ah di Seydina Abu Ayyub al-Ansari bokkoon ci ko di wal Ansar radiyallahu taala anhum annahu qaala neena qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na gadwatun fi sabilillah nee na am xëy fi sabilillahi loolu leeraloon nañ ko sànq gadwatun am xëy fi sabilillahi ci yoonu yàlla azza wa jal aw rawha wala li nga xamante ne am ngontu xayrun ci yoonu yàlla xayrun moo gën fuuf mimma ci li nga xamante ne nii talaat daal dinay fenk alayhi ka kawam ash-shamsu jant bi wa gharabat ak la mu so la jant bi di di fenk ak la muy so muy àddina lépp li ne ci àddina lépp mennum xëy